mu teg ci beneen xadiis moom la ci teg moom al imaam al xaafiz an-Nawawi muy xadiis 977 mu ne wa anhu radiyallahu anhu annahu qaala kaana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam idaa qafala min al-hajji aw al-umrati kullamaa awfaa alaa saniyyatin aw fadfadin kabbara salaasan summa qaala laa ilaaha illa allahu wahdahu laa shariika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa alaa kulli shay'in qadiir aayibuun taa'ibuun aabiduun saajiduun lirabbinaa haamiduun sadaqa allahu wa'dahu wa nasara abdah wa hazama al-ahzaaba wahdah muttafaqun alayhi wa fi riwaayatin li muslimin rahimahullah idaa qafala minal juyuushi was-saraayaa awil hajji wal umrati qawluhu awfaa ay irtafa' wa qawluhu fadfad huwa bi fathil faa'ayni baynahumaa daalun muhmala daalun muhmalatun saakina wa aaxiruhu daalun uxraa wa huwa al-ghaliizul murtafa'a minal ard kon al imaamu al-haafizu an-nawawi rahimahullahu ta'aala mu ne muy indi kon. avant dernier ah, non non ñetteelu hadis bi cinq la hmm? ñaar lañ gisagul li mooy troisième bi mu ne wa anhu balee ñu mu ngi jëlee ci yonent bi ci ci Seydina Jaabir bokk non ibnu Umar radiyallahu anhuma waaw ah, moom la jël hadis bi ñu wa anhu mu ngi jëlee ci moom radiyallahu anhu annahu qaala nee kaana an ne yonent idaa qafala bu masoon a dëpp minal xajji jóge ci li nga xam ne moom lañ naan aj mu aji bay ñibbisi loolu moom dalay leer na benn yoon la woon parce que benn yoon la aj <laughs> waaw <laughs> benn yoon la aj xajjatal islaami waaye awil umra wala umra umra nag lim ko def bari na boo ci xam fay ah umratul Hudaybiya ah, ah parce que waaw <laughs> ak ban Ji'irraana <laughs> waaw këy këy waaw ak umra bi nga xamante ne moom la def moom la booleeg ajj waaw waaw ah, waaw boobu boobu bi muy booleeg ajj masha Allah ndax qiraan la defoon ah qiraan la defoon mooy dafa boole li nga xam ne mooy aj ak umra voilà umratul Hudaybiya umratul Ji'rana ak umra bi nga xamante ne nii mook maa xajjate dafa ànd ak xajam bi moom salawatullahi wasalaamuhu alayhi Hudaybiya même bu dee gisuñu Kaaba ga mais dañ koy considérer non am nga boo soti <laughs> danga koo fàtte <laughs> umratul qada <laughs> danga si Jirana avant Jirana mooy umratul Hudaybiya waa Makka dañ ne ko doo fi dugg may ko ne ko eh, at mii di ñëw dafiy ñëw umra te ñetti fan lañ may après nga génn boobu ñëwoon voilà boobu dañ ko sëddee <laughs> après nga door cee teg umratul Jirana ak umra di boole ak aj gi ñeenti yoon la waaw waaw <laughs> mu ngi noonu mu ngi noonu kon. mooy kon loolu lu bari la bu la nee yonent bi sallallahu daa nekkoon bu ma soona dëpp ci ajam wala umra awil umra kullama awfa ala saniyata boobu mbooloo la doon àndal du moom kees da doon ànd saxaaba yi donc Ibn Umar mi euh, Seydina Ibn Umar moom radiyallahu anhu li ko li li ko rëccoon mooy Ji'irraana la xamul woon ndax yonent sallallahu alayhi ci guddi gi la ko def moo tax saxaaba yi am ñoo xam ne pour ñoom yeneen saa salaam aju kii umra wu bu Jirana alors que def na ko ko def ñëwaat loolu moo tax kon euh, mooy bu ma soon a jógee li nga xam ne kon mooy ak walla umraam kullama awfa al imaam an-Nawawi ca suuf mu ne qawluhu awfa irtafa wax jëm ne kullama awfa mooy saa yéegee mooy yéeg foo xam ne dafa kawe la ci jublu ala saniyatin voilà mooy ci saniya saniya waxoon nañ la ko mooy loolu war woo xam ne ci montagne bi la nekk waaw ah li nga xam ne wala li nga xam ne moo kawe ci yoon wi loo xam ne dafa kawe loolu mooy saniya aw fad-fad wala li nga xamante ni mooy bu yéegee luñ naan fad-fad waaw mooy fad-fad nag mooy lan. Euh, al imaam an-Nawawi rahimahullah mu ne wa qawluhu fadfad mu ne huwa bi fathil faa'ayni baynahuma daal mooy ñaari fay dañ leen di fatha dañ leen di maas maas ka kaw seen diggante mu am daal boo xam ne muhmala boo xam ne amul tomb saakina boo xam dañ koo sukkoon kon fadd fadd waaw wa aaxiruhu daal na mu jeexe fadd fa leneen daal mooy ñëwaat mooy ñaari faala ak ñaari daal mais diggante ñaari faal bi benn daala fa nekk ba pare jeexalewaat ginnaaw faabu mujj bi beneen daal loolu la lay wax nii daalul uxaa beneen daal waxuwa te mu ne alxaliilu mooy li nga xam ne daal dëgër almurtafion te kawe min ard ci suuf si tundut yooyu nga xam ne yoon la wu nit ki di di di kon loolu euh, la nekk di la wax nii hein waaw voilà kon leeral na ko loolu fat-fat eh, ci al nag sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj dane dane wa huwa al-mawdi'u alladhi fihi ghilaz wa irtifaa mooy mooy bërëb bi nga xam ne daa amul dëgër ci yoon bi ci yow yoon la ak ko kawe léegi yemul woon foofu léegi nag mu teg ci leneen mu ne waaye am nañu ne waqiila am nañu ne huwa al-falaatu allati la shay'a fiha am nañu ne fat fat mooy ndaandu foy foy voilà wolof ndaandu foy foy la ko wax mooy pàkk la boo xam ne amul dara dara amu fa waqiila am na ñeneen ñu ne ghaliidul ardi daatul xasaa mooy li nga xam daa dëgër ci suuf si ba pare am ay ay xeer yu sew waqiila am ñu ne mooy li nga xam ne al jalbu lu dëgër min al ardi fi dafa dëgër ci suuf si ba pare kawe ci kawe mu ne wa jam'uhu fadaafid voilà mu ne li nga xam ne mooy lu bare mooy fadaafid fadfadin noonu la ko al ci al minhaj euh, non al minhaj waaw minhaj sharh sahih imaam muslim moom gën yaatal nan ni mu tekkee fadfad rahmatullah alayhi kon buñ ñëwaatee kullama awfaa kon yeneen tubaab yi saa saa ma soog a dëpp jóge aj wala umra kullama aw ala saniya saa bu yuygi ci aw tund aw fadfadin wala li nga xamante ne kon fadfad gis nañ li nga xam ne loolu la wax li dëgër ci yoon te tawe voilà mooy mook saniya sorewuñu kon bu boobaa suuf ka am nañu ko tekkee ak ndàndu foy foy waaye eh, amaana li gina eh, li mu gën a doon fii nii moom liñ ci jublu du ndàndu foy foy waaw mooy lu wala du nekk loo xam ne lu plat la air plat laa bëgg wax mais day nekk loo xamante ne nii dafa kawe voilà loolu lay wax mu ne kabbara salaasa da doon kabbaar ñetti yoon summa qaala ginnaaw gi nag mu ne laa ilaha illa allahu wahdahu la sharika la mu ne laa ilaha amul benn buur buñ war a jaamu ci dëgg illa allah ku dul yàlla wahdahu moom dong la sharika lahu amul lees koy doog bokkaaleel de d'associé lahul mulku moom la ñeel nguur wa lahul hamdu moom la ñeel sant wa huwa ta moom ala kulli shay'in qadir ci lépp la nekk koo xam ne ku ko capable la ko ci am kattan la taayibun ñu ngi nii di dellu de waaw taayibuna tamit di dellu ci yàlla di tuub ci moom aabiduna di sujo di di di di jaamu kese tey wéetal saajiduna fii da cee yokku saajiduna par rapport ak bañ amoon ca buntu bële saajiduuna di sujjóotal képp li rabbinaa tey toroxlul li rabbinaa ñeel suñu boroom xaamiduuna moom la ñuy sant mu teg ci sadaqallahu wa'da waaw sadaqallahu wa'da boroom bi de dëggal na wa'dahu li nga xam ne mooy digéem ba wa nasara mu daal di dimbali abdahu jaamam ba wa hazamal ahzaaba mu daal di nërmeel kuréel yi wahdahu moom dong mu ne muttafaqun alayhi hadis bii de al imaam al buxaari ak al imaamu muslim rahmatullahi alayhima bokk nañu ko solo voilà mu ne ñoom bokk nañu ko solo kantaale ci suuf moom gisoon nañ ko sànq euh, kon loolu lu ama am solo léegi kon muttafaqun alayhi la wax léegi nag mu def est ñoom dong ñoo ko solo hadis bi ñu ne la euh, hadis bii de al imaamu Malik ibn Anas euh, imaamu daaril hijrati daal di woon nay. solo xadiis bu mel nii solo na ko ci kitaabul xajji jaamiul xajji indi na ko foofu al imaamu Ahmad ci lu jiitu woon indi na ko naka noonu al imaamu Abu Daawud rahimahullah al imaam at-Tirmidhi daal di nañ koy solo ñoom ñi kaanta al imaamul Buxaari rahimahullah indi na ko fu bari. Hmm? abwaabul umra baabu maa yaqulu idaa raja'a min al-hajji aw al-umrati aw al-ghazwi indi na ko foofu ak kitaabul jihaad wa siyar baabu takbiir idaa alaa sharafa eh? ak kitaabul jihaad wa siyar baabu maa yaqulu idaa raja'a min al-ghazwi ak kitaabul maghaazi baabu ghazwatil xandaqi waaw kon Eh, loolu yëpp indi na ko foofu ak kitaabu da'awaat baabu du'a idaa araada safaran aw rajaa kon buñ jëlee bu njëkk bi abwaabul umra baabu maa yaqulu idaa rajaa min al-hajj awil umra awil ghazwa ah eh, foofu mu ne al imaam eh, al al al al al al al Buxaari rahimahullah mu ne haddasanaa Abdullah ibn Yuusuf mu ne nettal nañu suñu sëriñ Abdullah ibn Yuusuf di at-Tinnisi Abu Muhammad al-Kalaa'i ad-Dimashqi al-asl al-Misri rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbaranaa Maalik ah, bi mooy at-Tinnisi at-Tinnisi Abdallah ibn Yusuf at-Tinnisi Tinnis benn kii la woon Égypte qaala mu ne axbaranaa Maalik mu nekk ñu xabaare mooy imaamu Maalik di imaamu Maalik ibn Anas imaamu daaril hijrati muy imaamu Maalik al-Asbahi imaamu Maalik ibn Anas Eh, eh, ibn Malik hmm? ibn Abi Amir ibn Amr ibn al-Harith eh? Abu Abdillah imaamu daari al-hijra rahimahullah wax nañ la moom indi na ko ci Muwatta an Nafi' mu jëlu ko ci Nafi' mawla Abdillah ibn Umar al-Qurashi Abu Abdillah al-Madani al-faqih nekkoon sëriñ bu mag ci ñoom ñi moom lañ gisoon keroog mu ne Abu Salama bi ñu waxee hadith bi ne leen saa salaam nee na bu ngeen di tukki buñ tukki bu ñett di tukki nañ jiital kenn mu ne ko yow nag jiital nañ la yow <laughs> fa anta amiruna <laughs> ñu ne ko yow <laughs> yow yaa leen di yow yaay suñu jiit yaay suñu jiit muy naafee moomu an ibn an abdillah ibn umar mu jëla ko ci abdallah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu anhuma wa ardaahuma abu abdirrahman eh? kon anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam eh, eh, na yi nga xam ne mu ne anna rasulallahi te ne dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam kaana nekkoon na ida qafala min al-ghazwi aw hajjin aw umra voilà kaana gis nga fii da ne kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ida qafala min ghazwin ci xare xam nga bu bi ñu gis fii ci Riyad bi ida qafala min al-hajj aw al-umra kesela bii nag min ghazwin ci xare aw hajjin wala aj aw umra wala umra yukabbiru ala kulli sharaf waaw waaw day day day def takbir allahu akbar ci kaw bépp tund bu kawe yoon bu kaw ci yoon minal ardi ci suuf salaasa takbiiraan ñetti kabbaar summa yaqulu ginnaaw bi ma laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir aayibun taa'ibun aabidun saajidun li rabbina haamidun sadaqa allahu wa'dahu wa nasara abda wa hazama al ahzaba wahda nii la ko al imaam al buxaari rahimahullahu waxin kaanta al imaamu abul xusayni muslim ibnu al hajjaaji rahimahullah moom moom xam nga imaamu muslim moom day dajale affaire yi ah kitaabul hajji foofu la ko indi baabu maa yaqulu idaa rakiba ilaa safaril hajji wa ghayrihi foofu la ko indi te al imaamu muslim abul husayn après bon da ci indi ñaari façon ah euh, euh, moom al imaamu muslim abul husayn rahmatullahi alayhi hmm, treize quarante quarante quatre buñ jëlee treize quarante quatre mu ne haddathana hmm, euh, wala nañ jël bële nañ jël bële parce que mooy moom bii nii hmm, euh, dafa bi nga xam ne moom lañ jóge woon sànk ci imaam Abu Dawud xadiisam bële mu ne mooy neuf cent soixante-seize bi mu ne woon waa an ibni umara léegi radiyallahu anhuma annahu qaal kaana nabi sallallahu alayhi wa sallam wa juyuushu idaa alaw sanaya kabbaru wa idaa habatu sabbahu rawaahu Abu Dawud isnaad sahih imaam Muslim xoolal moom façon bi nga ko moom loolu du ko jiital mais xaw na am tuuti mais presque c'est la même xool boobu après ñu xool euh, treize quarante deux kon treize quarante quatre mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba mu ne nettal ni suñu sëriñ imam Muslim Abu Bakr ibn Abi Shayba Abdullah Abu Bakr al-Absi al-Kufi al-Wasiti al-asl rahimahullah qala mu ne haddathana Abu Usama mu ne ki ñu nettali mooy Abu Usama Hammad ibn Usama ibn Zayd kii moom ah, rahmatullahi alayhi ah, yàgg nañ leen fee gis al-Kufi Abu Usama al-Hashimi mawlahum al-Kufi rahimahullah qaala mu ne haddathana Ubaydillah mu ne ki ñu nekk mooy Ubaydillah di Ubaydillah ibn Umar ibn Hafs ibn Asim ibn Umar ibn al-Khattab moom lañ naan al-Umari al-Madani al-Qurashi al-Adawi Abu Uthman rahima radiyallahu an ali Umar moom mu jëlu ko an Naafi' jëlu ko ci seen mbokk di Naafi' mi nga xam ne ñoom ñooy jaatigéem di Naafi' mawla Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab an ibn Umar radiyallahu anhuma muy Abdallah ibn Umar ibn al Nufayl ibn Abd al-Uzza mu ne taxawal mu indi beneen càllale mu indi beneen càllale wa haddathana mu ne nettali nañu ba léegi ñun imam Muslim Ubaydillah ibn Sa'id Ubaydillah ibn Sa'id ibn Yahya uh, al-Yashkuri as-Sarakhsi mawlahum an-Naysaburi rahmatullahi alayhi léegi moom mu ne wallafdu lahu mu ne kaddu gi nag moom nii moo ko moom moom kon kaddu may indi Ubaydillah ibn Sa'id mii laa koy jële qaala mu ne haddathana Yahya mu ne wa huwa al-Qattan mu ne nettali nañu ki nga xam ne mooy Yahya te mooy al-Qattan di Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattan al-Hafiz rahimahullahu ta'ala mu ne an Ubaydillah moo ko jëlee ci Ubaydillah min gi sànq al-Umari Abu Usman rahmatullahi alayhi an Nafi' gis nañ ko saan an Abdillah ibn Umar radiyallahu anhuma annahu qaala kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha qafala min al-juyush aw as-saraya xam nga bële da ne woon lan <coughs> kaana nabi imam Abu Dawud kaana nabi hadith 976 wa juyushuhu idha alaw thanaya kabbaru yeneen alayhi salaam ak armée yi buñ ma soona yéeg fu kawe dañ doon def allah dañ doon akbar buñ doon wàcc ne subhaanallah bii nag dane kaana rasulullahi dana dawal yàlla de saa saam nekkoon na ida qafala min al juyush bu ma soona dëpp ci xare buñ jëmoon ànd ak armée yi aw saraya wala mu jóge yoo xam ne ay expédition mooy kon bu boobaa euh, lañ doon def boo xam ne ndax sariya ci euh, étymologiquement en tout euh, li nga xam ne waa ahlu siyar buñ ko waxee mooy xare boo xam ne aw dog la ci arme bi yoneen saa sam bi yónn du dem waaw mooy ñoom ñëpp kon bu boobaa awil xaj wala mu jóge li nga xamante ne mooy aj awil umrati wala umra ida awfa ala saniya bu ma soona yéeg ci loo xam ne lu kawe la aw fad-fad wala ab tund wala loo xam ne lu kawe la kabbara salatan da doon allahu akbar ñetti yoon summa qaala ginnaaw gi mu ne ah ah xam nga mu ne la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir mooy ba di topp ci hadis bi nga xam ne moom lañ gis ci riyaad bi riyaad bi da ne kaana nabi sallallahu alayhi wa sallam idaa qafala min al-hajj aw al-umra fii mu ne kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idaa qafala min al-juyuush aw as-saraaya aw al-hajj aw al-umra voilà kon gis nga léegi noonu la ko al imaamu daal di woon indi foofu léegi Eh, kon eh, lii nii moom la beneen bi kanta beneen bi moom daal li woon nañ koy gis mooy xadis treize quarante deux moo doon xadis numéro numéro un bi rek eh, bi ci buntu bi nga xamante ne moom lañ nekk nii bi njëkkoon a di mooy xadis neuf foofu moom la indi foofee comme que dafa am li nga xam ne ayibuuna taaibuuna abiduuna li rabbina xaamiduuna moo tax waaye xadis bi à vrai dire al imam mu ngi ko indi fii ñu la wax muy treize quarante quatre te moom nii la ko ëndee al imaam al hafiz an-Nawawi rahmatullah alayhi kabbara salaasa ah, thumma qaala laa ilaha illa allah wahdahu la ah, muslim muslim <laughs> imaam muslim laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir aayibun taa'ibun aabidun saajidun li rabbina haamidun ah, sadaqa allahu wa'dahu wa nasara abda wa hazamal ahzaba wahda voilà kon mu ngi noonu noonu la ko indee fii noonu la ko al imaamu muslim abul husayn daal di solowee eh, léegi nga ne ma mais eh, eh, kii nu mu tudd imaamul buxaari solo na ko mel ñu ne waaw comme imaam muslim kaana ida qafala min al-ghazwi aw al-hajj aw al-umra yabda'u fa yukabbiru thalath waaw loolu indi na ko loolu moom indi na ko noonu al imaamu eh, eh, al Bukhari rahimahullah indi na ko tamit ci eh, kaana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ida qafala min al-hajj aw al-umrati wala a'lamuhu taalibe bi ne xaw ma nag nee na illaa qaala al-ghazw yaqulu kullama awfa ala saniyatin aw fadfad kabbara thalathan thumma qaala ah, laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir aayibun taa'ibun aabidun saajidun li rabbina haamidun sadaqa allahu wa'dahu wa nasara abdahu wa hazama al-ahzaaba wahdahu léegi loolu mooy eh, bi nekk ci kitaabul jihaad wa siyar baabu takbiir idaa ala sharafan léegi Saalih mi nga xam ne moo nekk di Saalih ibn Kaysaan mi ko jëlee ci Saalim ibn Abdillah nee na Saalih ma ne wa alam yaqul Abdullah inshaa Allah qaala laa <laughs> waxul <laughs> li rabbina haamiduna loolu <laughs> est yi que bii da ngay def insha allah ñu ngi nii di dellu mu ne ko waxu ko waaw yeneen saa salaam da doon wax ànd ak comme lim digle booy ñaan di wax boroom da gi nga xéewal yi mu la defal ñaan leen yàlla ngeen nekk muqiniina bil ijaaba ngeen am kóolute ne da leen di nangul waaw <laughs> voilà mu ne ko déedéet waxul waxul loolu ah <laughs> kon nag mu ngi noonee léegi nag bunt bi kon ginnaaw kon mu ngi nii wallahu taala alam léegi lëkkaaleem ak li nga xam ne mooy kon suñu bunt bi mooy lan mooy yonent bi alayhi salaam da masoon a dëpp jóge ci aj wala umra wala xare saa bu ñu yéegee loo xam ne lu tund la wala lu kawe monticule wala kolin liñ doon wax dañ doon wax da doon kàbbaat allahu akbar ñetti yoon waaw kon mooy baabu tak takbir musaafiri ila sa'ida sanaya wa shab wa shibhaha kon loolu leer na hmm? bu yéegee yooyu waa ba pare kon da doon kàbbaar ñetti yoon eh, loolu côté boobu moo ñëw fii kanta bu dee dañuy wàcc eh, mooy ñëwul fii léegi nag da cee teg rek leneen li li nga xamante ne moom la doon wax naan la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir voilà <coughs> waaw loolu nekk li nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu salaam doon wax moo tax imaam muslim imaam euh, an-Nawawi rahimahullah am na lu waxoon wa fi riwaayatin li Muslim idaa qasala min al-juyuush was-saraaya aw al-hajj wal-umra gis nañ ko sànq voilà ne benn am na ci riwaay yoo xam ne imaam Muslim noonu la ko solowee kon lëkkaale bi mooy bu doon yéeg hmm, idaa qasala bu mësoon a nekk ci tukki di dëpp kullamaa awfaa bu mësoon a yéeg alaa saniyatin aw fadfad kabbara salaasa da doon kabbar ñetti yoon wax allahu akbar pa mooy da koy wax du dangay taxaw mel ni kuy julli allahu akbar tàllal sa loxo yëkkati ko ba ci non mooy wax allahu akbar après daal di ciy teg ñaan bi bokk na tamit ci li nga xam ne ñaan la boo xam ne bu baax la nit ki tamit buy tukki mu koy wax comme ndax waxoon nañ la bunt biñ jóge woon bële mu doon indi yooyu mooy imaam yaatalu ko bu baax waaye indi na fa ya nga xam ne mooy yi nga xam ne moom yi boo ko jàppee doy na waaw bii ci la laa ilaha illa allah mooy allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir aibun taibun abidun sajidun lirabbina hamidun sadaqa allahu wa'dahu wa nasara abdahu wa hazama al ahzaba wahdahu hmm? ñaareel allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir ayibuun taibuun abiduun li rabbina taa'ibuuna aabiduuna saajiduuna li rabbina haamiduun sadaqa allahu wa'dahu wa nasara abdahu wa hazama al-ahzaaba wahdahu dernier mu ne allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaaha illa allahu wahdahu laa shariika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ayibuun taa'ibuuna aabiduuna saajiduuna lirabbina haamiduun sadaqa allahu wa'dahu wa nasara abdahu wa hazama al ahzaaba wahdahu voilà kon ñett yoobu yi itam bokk na ci yooyu waaye fii li tax mu indi ko fi mooy kullama awfa ala saniya aw fadfad kabbara salaasa waaw saa ma soona yéeg fu kawe wala tund ci yoon wi day kabbaar ñetti yoon léegi wa fi riwaayatin li muslim loolu gisoon nañ ko ñi nga xam ne noonu la ko indee kaana nabi sa ida qafala mina eh, ak loolu wax nañ la ko sànk ah wallahu taala alam ginnaaw loolu nag gi ginnaaw loolu ginnaaw loolu am na leneen loo ci luñ ciy jànge mooy comme li al imaam al xaafis xajar bi nga xam ne ci lay shara xadiis bii nii ñu indi waxu al muhallab ah rahimahu llahu taala mu ne qaala al muhallab mooy daa bu yéegee fu kawe day kabbar ñetti yoon mu ne al muhallab de rahimahullah nee na takbiruhu sallallahu alayhi wa sallam inda al-irtifaa'i istish'aarun li kibriyaa'i llaahi azza wa jalla wa indamaa yaqa'u alayhi al-'ayn min 'aziimi xalqihi annahu akbar min kulli shay' wa tasbiihuhu fii butuuni al-awdiya mustanbitun min qissati Yuunus alayhi salaam fa inna bitasbiihihi fii batni al-huuti najjaahu llaahu mina az-zulumaat fa sabbaha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam fii butuuni al-awdiya li yunajjihi Allahu minha kon mu ne al-Muhallab nee na kàbbaaru yonent bi alayhi salaatu wassalaam jamono yi muy yéege fu kawe loolu day wane yëg nit ki bu ci yéegee muy bàyyi xel riyaayu borom bi azza wa jalla ak lépp loo xam ne bu yéegee fu kawe ci la bëtam ci tegu surtout pour montagne yi tiim mu bari gis lu rëy yu wii waaw ci bi nga xam ne li muy màgg màgg mbindeefu yàlla la ne loo fi gis mu màgg nag yàllaa ko gën màgg moo gën a màgg lépp kanta sàbbaal gi nga xam ne loolu mooy yéeg bi moom lay sàbbaal buy wàcc nag mu ne loolu boo gisee daa mel ni lu ñu jële la ci euh, li nga xamante ne euh, mooy ci ci ci wuy wàcc ak ak ci biir xur yi ah, mustambitun lu ñuy jële ci nettalib Seydina Yunus alayhi salaam ndax moom sàbbaalam ci biir euh, Euh, la nga xam ne mooy euh, alxut waaw euh, mooy ca biir jën jën wa ko sexoon lay ba ko kii woon ba ko ba ko ba ko kii woon sexoon voilà loolu la mooy wadan nuuni iz dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fa naada fi dhulumaat an laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin boobu lay wax zannu ni boroom jën wax muy Seydina Yunus alayhi salaam keroog bi nga xamante ne ci la demoon ba géej géej ga euh, jën wa daal di koy euh, wan mu daal di woote fi zulumaati ca lëndëm ya mooy ca biir lëndëmu géej ga lëndëmu biiru géej gi ay jën wi mu daal di woo boroomam ne an laa ilaha illa ant amul benn buur bu yelloo ñu koy wéetal di ko jaamu kurul yow boroom bi subhanaka maa ngi ji fee ci sa géej inni kuntu man de damaa nekkoon mina zaalimiin ñi nga xam ne dañoo defoon loo xam ne mooy ndigal lu lu leer loolu taxoon nañ ci ci tafsir allégé yiñ ñu doon def yu gàtt yooyee mooy dafa jëf loo xam ne euh, du ndigal lu leer la ci am loolu la ko borom bi nag euh, doon xaar bëggoon mu xaaroon rek lu gën a leer loolu la mu ne naa la fastajabna lahu wa najjaynaahu min al-gham voilà boroom bi daal di koy wuyu ca saa si ba ñaanee mu ne loolu mu ne sàbbaal kon ci suuf loo xam ne danga wàcc ay mel ni luñ mën a jële ci nettali Seydina Yunus bi alayhi salaam ba mu sàbbaalee ca biiru euh, jën wa ko euh, wannoon ci la ko borom bi daal di muccale ci lëndëm yi nga xam ne moom lañu wax lëndëmu lëndëmu guddi gi lëndëmu géej gi lëndëmu biiru géej gi biiru jën wi voilà mu daal di koy mm, muccal yeneen saa ngir borom bi lépp loo xam ne ayla la lor la wuy nekk ci biir xur yi comme mu ngi wàcc nii bu ko defee boroom bi daal di ko ciy muccal al imaam al xaafiz wallahu alam mu ne waqiila am na ñeneen ñu wax lool ne munaasabatu tas at tasbih fi amaakin al munxafida min jihati anna tasbiha huwa tanzih fa naasaba tanzih allah an sifatil inxifaab kama nasaba tatbiru inda al amakin al murtafi'a mu ne am na ñeneen ñu ne lëkkaale bi am ci at tasbih fil amakin al munxafida mooy di sàbbaal ci jamono eh, bërëb yi nga xam ne dafa wàcc mooy ci wàll wi nga xamante ne que ne mooy sàbbaal mooy ak ak deñal la waaw mooy lépp loo xam ne moom la ñu xamul dara yéefér yéeg ñi nga xam ne xamuñu yàlla di wax ci xaqu yàlla loo xam ne moom sori na taala allahu amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira borom bi sori na ëppalante nag li nga xam ne moom la ñi nga xam ne tooñkat yi bokkaalekat yi moom la ñuy wax ah, ah, ah, ci li nga xamante ne mooy ak tooñ la waaw borom bi ëppaate lan ëppalante nag loolu waaw waaw kon loolu noonu mooy tasbiix loolu la jaam bi bu koy wax ci côté boobu la mu ne comme que loolu la jamono yi nga xamante ne moom ngay wàcc ngay sàbbal waaw borom bi amul dara loo xam ne lennam loo xam ne euh, lu tukkee euh, loo xam ne lu wàcc la waaw bu boobaa nag nga mu mu approprier mu euh, daldi naasaba <coughs> mu nekk jamono joo xam ne ju ba ju kii la tanzih allahi daldi def tanzih setal borom bi tabaaraka wa taala mi si nga xam ne soxlawul jaam di ko setal an sifatil inxifaad waaye jaam bi ci boppam lool ngir mu jariñ ko lépp loo xam ne mooy sifa la melo la boo xam ne bu wàcc la mu xam ne borom bi soro la kem ni nga xam ne noonu lay euh, nekk lu approprié loo xamante ne lu lëkkaloo la mu takbirahu muy kàbbaar da allahu akbar jamono yi nga xam ne ci lay yéegi waaw waaw mu ne lool nag walaa yalzamu min kawni jihatayil uluwi wa wa wa wa suflu ah ma muhaalun ala allah an la yusafa bil uluwi li anna wasfahu bil uluwi min jihati al maana waaw wal mustahil kawnu dhalika min jihati al his mu ne nag manoo ne nag bon léegi est-ce que c'est pas obligé kon mu ne obligé wul le fait que ñuy que ne wàll woo xam ne fu kawe lu kawe wala lu féete suuf xam nga loolu c'est impossible ci yàlla mooy borom bi nga waa kon loolu est-ce que kon dax na ñu koy mooy lu kawe ci ñun li ñu xamee ak min jahatil xis loo xam ne lu yéeg ba ci kaw ak lu wàcc ba ci suuf lool boroom bi melul noonu ndax moom laa yan fii fil jihaad laa yan xasiruhul ji laa tam xasiruhul jihaad boobu amul loolu moo tax newul ci biir newul ci biti li nga xam ne mooy jihaad yeeg meloo yi ak kii yi waaw léegi loolu est bu boobaa kon mën nañuy wax borom bi di ko melale ak kawe ñu ne waaw parce que lool ci côté maanaa la waaye du côté loo xam ne lu ñuy daj la waaw loolu euh, lu am am solo la al imaamu al xaafidu al al al al kii di toxal nii voilà léegi euh, bon ci kaw noonu euh, ci lañu jeexale xadiis bi waaye léegi am na loo xam ne bon kanta côté bële sadaqa allahu wa'da loolu bon mooy borom bi moo diggal li nga xamante ne mooy dig bi mu diggoon yeneen tam alayhi salaatu wassalaam ba nga xam ne ci la mbir metti Makka digoo digoon na ko ne moom moo koy dimbali waaw waa Quraysh ñi di ko weddi dina ko dimbali seen kaw waaw waaw suuratul Hajj gis eh, kii noonu tudd Fathi li nga xamante ne ru'ya gam gisoon tamit mooy gént gam géntoon dinañ mook saxaabaam yi dinañ dugg al masjid al haram aminiina muhalliqiina wa ru'uusakum wa muqassiriin laa taxaafuun waaw loolu lépp boroom bi ab digale woon bushra la woon mbégte bu mu joxoon yonent way saa mu defal ko ko mu defal ko ko waaw kon sadaqallahu waada ak yim ko di yépp delloo Makka ci loxoom waaw loolu lépp borom bi da koo def borom bi da koo def sadaqallahu waada waaw wa nasara abdah mu dimbali jaamam bi di alayhi salatu wassalam moo ko dimbali ci kaw ñi ko doon bëgg buum moo ko dimbali ci kaw ñi nga xam ne dañoo ne woon dañuy fay lislaam alhamdulillah moo ko dimbali ci kaw ñi nga xamante ne képp koo xamante ne tahazzabu dañoo defoon ay kuréel defoon ay coalition daal di bëgg a fay lislaam moo tax mu ne wa hazamal ahzaaba borom bi nag moo nërmil moo waddal al ahzaaba ña nga xam ne ñoo boole woon nekk benn ne dañuy ñëw fay ci lislaam moom moo leen fay moo leen nërmeel boom leen wahdahu moom dangu waaw waaw te loolu waaw ñenn ñi dañ ne mooy yawmul xandaqi waaw ndax suuratul ahzaab ci xew-xew boobu dañ ci doon wax bi nga xamante ne nii wala maara al mu'minuuna al waaw bi jooy jëndam gëndam wooy ngëm yàlla yi gisee kuréel yi nga xam ne coalition bi nga xam ne moom la Abu Sufyaan ne mooy euh, Huyay ibn Akhtab yahudi bu yées bi dëkkoon Xaybar ak mbokkam yi eh, eh, eh, ñoom Sallaam ibn Abil Huqayq ah, ak Kinaana ñoom li nga xam ne moom lañ fexe ba mobiliser ci ay noonu l'islam ngir ñu fay l'islam bi leen jullit ñi gisee ñu ne qaalu maa wa haadaa maa wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu ñu ne lii de moom la yàlla digoon moom la ñu ndawam bi. digoon sallallahu alayhi wa sallam waxati nañ dëgg wa sadaqa borom bi waxati na dëgg wa rasuluhu ndawam bi waxati na dëgg loolu nag yokku leen illaa imaanan wa tasbiita ñu gën a dëgër kanta munaafiquuna yi ñoom ñoom contraire bi lañ waaw ñoom ak a neexoon ñoom ñu demoon ca kaw la yasaluuna an an an an an baa'ikum waaw waaw ak neexoon jamono ji nga xamante ne nii yahsabuna al ahzaba lam yadhabu ñoolu <laughs> tàppet nafiq yi <laughs> xol bi gën a instable ci kaw suuf hmm? mooy xolu naafiq saway xamoo koon <laughs> waaw kenn bi ahzab yi sax bi nga xam ne ñee dem ah ñu ngi naan non ñi Abu Sufyan quand même du ñëw ba fii quand di delluwaat non man man man man man ñoo fooguñu lion lii boo demee stratégie kese la liñ naan jàmbaar daw na dawul daal uti doole boo demee yooyu quoi <laughs> non man foogu ma ne gars yi quand dinañ dajale nii lii lépp daal di delluwaat nii non ça sera trop simple quoi <laughs> nag loolu euh, lu lu yéeme la quoi <laughs> nag. Euh, euh, euh, moom moo tax borom bi ne ñoom li ñu mëbatoon sax jamono ju cey way def nañ erreur tactique de instant bii lii waroon nañoo fekk ñu nekk fële waaye ca kaw ga waay doon demandé buñ gisee gars yi romb ñu naan leen waa gars yi waa Muhammad moom sallallahu alayhi wasallam <laughs> waa moom nan la mu Abu Sufyan boog nan la mujjënd gars yi sax ah, ah ñoom nan lañu ñu mujjee wal iyaadu billah di laaj seeni xabaar fan ngeen mujjee loolu la lañ gënoon <laughs> waaw kon. loolu euh, euh, am ñu boobu la woon yawmul xandaq coalition yooyu nga xam ne moom la waa Quraysh ñoom ñoom ñëpp defoon ak Ghatafaan ak seen ñi nga xam ne arab yi nga xam ne dañoo bañoon l'islam malgré loolu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu nërmel leen euh, te borom bi te bon xare daanaka xare dëgg dëgg dëgg amul waaw mooy nañ ñu xamee woon xare parce que borom bi moo moo yónni junuudan lam taraw xaa ay soldaar yoo xam ne muy malaaka yi ñëwoon ak ak ngelaw la eh, eh, eh, daal di leen salfaañe seen seen seen seen kii ya seen seen tànt ya ne ko fël waaw waaw ba pare seddaay bu mettee mettee mettee metti waaw boo xamante ne moo leen fa daloon keroog léegi nag boo après ci la gaa yi dem quoi waaw bi mbir yi taree seen suñu salfaañe foofule loolu la quoi waaw ngelaw li sedd na mun daale malaaka yi di di di filtante yi <laughs> waaw loolu tax nag euh, loolu moom la naan wax hazamal ahzaab borom bi moom mooy te jullit ñi du ñoom ñoo ko waral te metti woon na lool ci ñoom bon quelque escar euh, escarmouche lañ koy wax amoon na quoi waaw gisoon nañ euh, <laughs> Amru ibn Abdi Wudd sawaay bi mu ñëwee di balballu waaw fexe ba jaar côté bi nga xam ne moom ci xandak bi xawoon na manoon nañ fa jaar même bu dee ñu ko doon surveiller mu fexe ba jaar fa di jaay yëfi yëfi yëfi yëfi yëfi ko xamul dara quoi naan man yu baaris eh yéen jullit ñi kan mooy ñëw daal di eh, ba daal di eh, man xarek man fii waaw <laughs> Seydina Ali ibn Abi Taalib ne yeneen saa salaam man yeneen saa salaam ne ko déedéet kii Amr la waaw waaw waaw kii Amra la sawaay gina gina dëgërati bopp ne ah lii day wane na ñi ay ay yéen yéen yéen ñemewu ngeen voilà yéen du yéene ne képp koo xam ne faaj nañu ko ci ci ñun sawara la jëm ku ku ñu faat ci yéen àjjana la jëm mais ñëw leen xanaa yéen li ngeen di wax daa dëgguwul ci yéen ah <laughs> waaye yow <laughs> sawaay gaane gina tee dëgër sëy mu mu woote Seydina Ali ne waat man yoneen saa saam ne ko kii amru la mu ne ko way bàyyil rek yoneen saa saam ma dem ci ñetteel bi même bu dee amru la mu ñëw mu naan ko mais yow fekk dañoo loolu day wan dañoo kagule woon du kenn du gis sa xar kanamu moroom quoi mais moom xamoon nañ ko parce que daa ñëw balbal wax wax ay nii wane di rëy rëy du ne man la ayu ñëw leen mooy jàmbaat bi ngeen xam Amru ibn Abd Wudd waaw parce que moom Badar dañ koo toroxaloon moo tax Uhud ñëwul dañ dafa blessé woon léegi nag ndax mu daal di agsi nag di jaay ne moom mooy lu grand guerrier ah, waaw moom nii nga xamante ne ne ko nag é yow mii sax yaay kan <laughs> waaw mu ne ko man la Ali mu ne ko lan Ali ibn Abi sama sama sama doomu xarit bi ah non yow seetal keneen <laughs> ay ca waxtaan bu amoon seen biir ba Seydina Ali radiyallahu anhu ba naan ko man bëgguma laa xarit bon bëggumaa xarit yow parce que baay sama xarit la woon muy Abu Talib waaw mu ne ko man nag bu dee bëggoo man bëgg naa ray rey mu mer rek daal di wàcc waruwaay bi daal di koy cor nag taxaw di di balballu <laughs> waaw ci ñu dal di koy ray ci rey bu gaaw <laughs> ba Seydina Ali naan nasara al hijarata min safahati ra'yihi wa nasartu rabba Muhammadin bi sawaabi fa saddadtu hiina taraktuhu mutajaddilan kal jiz'i bayna dakaakikin wa rawaafi wa afaftu an aswaabihi walaw annani kuntu al-muqattira bazzani aswaabi laa tahsabanna Allaha xaazila diinahu wala xaazila diinihi wa nabiyyihi wala nabi wa nabiyyahu yaa ma'shara al-ahzaabi voilà <laughs> mooy loolu bon loolu la waa siira di nettali loolu yàggoon nañ ci mooy am ñu ne loolu nag xew-xew boobu la woon xew-xew boobu la woon xew-xew boobu mooy wa nasaral wax da moom dong boo xamante ni julit eh, jullit ñi keroog eh, daanaka eh, kiiwul ko wax coalition yi ñëw nañ ñu gañe leen ah, bon à yu ndaw yooyu ñoom daanaka du dañ cee xeex xeex bu mag waaw kon borom bi moo leen nërmeel ak yooyu li nga xam ne moom la wàcc woon ci kaw doon ko fàttali jullit ñu naan yaa ayyuha alladina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum id ja'atkum junudun fa arsalna alayhim rihan wa junudan lam tarawha wa kana allahu bima ta'maluna basira ca suratul ahzab foofule fàttali ko leen xéewalu yàlla bi nga xam ne ci la leen dikkal ay soldaa yoo xam ne ñu wàcc ci seen kaw ngelaw ak ay soldat muy malaaka yi ñëwoon yoo xam ne gisu ngeen leen leen waaw banim jeexe walillahi alhamdu wal minna am ñu ne loolu la wa nasara al ahzaba wa hazama al ahzaba waaye loolu dàqontewul que ne mooy bépp xare bu yonent bari saa def ak noonam yi daal di leen noog ak jullit ñi ba ilaa yawmi diin parce que quand même bu dee ne jullit ñi xeex nañ kan moo leen jox nga ñaay parce que ngeen am arme kese taxul ngeen gañe ah. waaw lan moo tax ah mooy digg bi yàlla dig yonentam yi ah, kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli borom bi de bind na dogal na te kene moom mooy noot ak yonentam yi alayhimu salaam mais ak seeni taalibe buñ tegoo ca lañu tegu waaw loolu moom eh, mooy eh, eh, li nga xamante ne ni bu ñu tegoo noonu borom bi dig boobu bu dee gañe nañu borom bee leen jàppandal ndax nga ñaay manula am lu dul njàppandalu borom bi euh, mooy euh, al ahzab ñoom xam nañ leen waaye moo tax al imam al qaadi al imam an-Nawawi mu ne imam al qaadi Iyaad nag rahimahullah nee na yaxtamalu mooy li ñu wax léegi anna al muraada ahzab al kufri fi jamii al wal mawaatin waaw mooy liñ ci jublu mooy kurélu kéefir yi nga xam ne fu ñu nekk ñu ngi waajal nan la ñuy kaawutee l'islam mu daanu ci jamonoy booleen bés yi ak booleen bërëb yi voilà ñoom ñëpp lañ ci jub loolu euh, euh, allahu taala alam kon xadis baa ngi noonu lëkkaaleema bunt bi gisoon nañ ko loolu yëpp moo am lu am solo mooy tamit boo jógee ci xare walla jaamu yàlla leneen lu ciy jàng comme xaj wala umra wala yooyu ngay sant yàlla waaw booy dem di sant booy ñëw di sant yàlla tey delloo njukkeel sa borom mi nga xam ne moo la jàppandal ba nga def jaamu yàlla bu toll noonu xare bi wala aj gi wala umra boo mën a entreprendre borom bi maadaama lu dagan la lu baax la nga bañ a nekk di yëkkati sa bop ak tamit di cëppi cëppi di wane ne yow da ngaa extraordinaire da nga di nangam ak nangam moo tax déedéet mooy benn la rek la mooy fadlullahi alayka la wala alaykum ngëneelu yàlla la boo xamante ne moom la def ci yéen kon nag dee leen ko tudd di ko kabbaaral di ko allahu akbar bu ngeen di yéeg waaye bu ngeen di wàcce subhaanallahi te di ko delloo jukkeel ci ay laa ilaha illa allah waaw wahdahu la sharika la kalimatu tawhid muy kàddu ko wéetal yàlla waaw xam ne lépp moom la ñeel de waaw nguur lépp nguur moom la ñeel waaye sant sant moom la ñeel wa huwa ala kulli shay'in qadir te borom bi nag lépp la am bu kenn jàpp na fii mu ne ah bon lii manula kii parce que bu dee yàlla moom amatul limite voilà waaw lu waaw lu ne mën naa salfaañe mbir yi mooy almusarrif ci nu mu gën a ba diggante xef ak waaw mu tourné léegi monde bi cours biñ ko xamee mu tourné ko waaw loolu yomb na yàlla waaw yomb na yàlla lool waaw moo tax loolu la wallahu taala alam kon ci kaw noonu ñu yem ni bi ñëw ñu jël xadiis bi ci tegu muy xadiis neuf cent soixante-dix-huit di xadiisu seydina wa mawlana abu hurayra radiyallahu taala anhu gëj nañ ko gis hein bunt yi ñu génn Abdallah ibn Umar lañ gën a gis ak Jaabir Seydina Abdallah ki Abu Hurayra moom gëj nañ koo gis radiyallahu ta'ala anhum wa ni ñëw ñu gis xadiisam wallahu a a'lam hein nga ne en chapitre 168 lañ ko mujj woon gis xadiis 962 ñun